ñëwoon nañu ba àggoon ci laaya bi nga xam ne mooy bu ñaar fukki bi ak benn bi nga xam ne dina suñu boroom di wax baada a'uudu billahi minash a rajiim mu ne walladiina aamanu gaa yi nga xam ne ñoo gëm te dëggu wattabaatuhum tamu topp leen durriyatahum seen njaboot moo xam nag tamaam ya wala ñuy ñëw ci seen ginnaaw bi imaanin ci seen gëm yàlla googale alhaqnaa bi dhurriyyatahum dinaa jël seen njaboot joojële fa ñuy nekk ca àjjana ca lu mu gën a kawe falaa leen di yóbbu wa maa alatnaahum te duma leen wàññil min amalihim ci seen jëf yi min shay'in ci dara kullu mri'in bakkan bu ne bimaa kasaba rahiin la ñu jëf moom lañ koy fay ëllëg mooy kenn du yanu bakkaaru keneen ëllëg loolu nag rawatina ci yéeféer waaye borom bi waxoon nañ la ci ñi nga xamante ne nii ci ngëneelam moom day jéggal nit ci loo xam ne sax ñaanul jéggal borom bi jéggal ko wala mu def kenn ramb ko ci ñi nga xam ne mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam wala ñi nga xam ne ñun ñu baax ñi wala mi nga xam ne doomam moom wala surtout waajoo jële suñu borom tinu ko ci loolu mooy borom bi moo koy defal lu ko neex waaw gis nañ ne fii ñii nga xam ne da di yëkkati ci darajaay ñi nga xam ne ci àjjana ñoom defuñu woon lu mel noonu waaye seen waajur wu mel bu baaxoon wala seen sët bu baaxoon moo tax suñu borom yëkkati leen ci loolu le lool nag ci fadlullahi ngëneelu gi yàlla gi nga xamante ne nii du jeex te kenn xamul nu mu toll moo koy jox ko mu neex mu ne nag wa am ñu war a tuum ci ne fii lañ yemoon muy ñaar fukki beeg ñaar lañ waroon a jël mu ne wa am dat naa hum ñu ngi leen ñu tëbb leen nag daal di leen may foofu la biir aljana yooyu la ñuy ne bi faakihatin ci ay foytéef ay jamo ay waay ay fri wa lahmi nag ay ndawal ay yàpp yoo xamante ne nii mimma yashtahuuna yu bari nag ci ay façon yu bari mimma yashtahuuna yoo xam ne ci la ñuy bànneexu ëllëg ci la ñuy lekk keroog de yatanaazauna fiihaa ñuy jottali wante hum fiihaa ca biir àjjana joojële kaasan ay kaas yoo xamante ne nii rawatina kaasu sàngara waay ak yeneen yoo xam ne façon yu naan waa surtout nag fii kaasu sàngara loo xam ne laa lawun fiihaa bokkul ak sàngaraay àddina ji nga xam ne boo ci naanee commencé sa xal bi wëlbatiku de nga commencé nag di wax wax yoo xam ne wax yu sutante la ak di tooñ nit ñi ci seen ay lam nañ loolu nag laxu googu du fa am mooy lañ fay naan di ko jottali wante ci sàngara soosale laa laxwun amul wax yoo xam ne wax yu sutante yu mbóosóor yu fay nekk de wax yoo xam ne gu génn gaam la yaa foofale wala tasim te fa naan mooy lañ fa naan noonu kaasu sàngara yooyu du tax ñu fay def lu leen di jox bakkaar de ndax sàngara soosu gu sell la wutee gi nekk fii loolu nag mooy dañuy dañuy mooy ci eh, jëflante ak li nga xam ne mooy defal sa borom li nga xamante ne nii comme ñaar ñoo xam ne da ngeen a xamante nga jël kaas di ko jox lool la waaye tekkul yatanazawuna dañuy xëccoo noo dañuy jottali wante comme li nga xamante ne ci ngay defare sa attaaya bu mu baax wala sa njarum soow wala lu mu doon nga jël jox sa xarit na ko ah waaye bii de sëñ bi man ngaa naan ci lii loolu la waaye loolu ñoom du ñoo koy defar de mooy ne dañuy toog ñu leen koy servir buñ jëlee jox leen ñu daal di jox seen nii seen ci leen gën a jege ndax kontaan ci ñoom ak ñi nga xam ne terale leen ko mu ne nag wa yatuufu alayhim dina baagante ci seen biir wildaan ak xilmaanun ay ay ay ay xale yoo xam ne lahum ñoom la ñeel nga xam ne borom bee leen tàggat ngir ñuy liggéeyal waa aljana ka annahum boo leen gisee ñoom xale yoo yële ka annahum ñu mel ni lu'lu'un wurus wu sell woo wala maknuunun nga xam ne dañ koo denc benn poussière masu koo laal dee xale yooyu loon lay woon wax wa idaa ra'ayta samma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira foo fële muy biir aljana loolu la doon wax ca saar yi ñu gisoon mu ne wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaaluun bu ko defee nag ñoom wa aljana nag bañ nee ci biir di féwtéeku di di bànneexu noonu léegi nag ñuy waxtaan seen biir nag di fàttaliku wa aqbala mu dëgmal ba'duhum lenn ci ñoom ala ba'din ci leen yi la tasaaluuna di waxtaan di laajante nag xaalu ñu ku nekk di laajte ñuy fàttali wante seen àddina ga ñu ne woon xaalu ñu naan innaa ñun dekun naa dañoo nekkoon xablu lu jiitu àjjana ji yawmal qiyaam ji fii ahlinaa ca soñu ñoñ ñi ca suuf musfiqiina ak ñoo ragaloon mbugalum borom bi tabaaraka wa taala dañ koo gëmoon te doon ko tiit ndax boroom bi lu ko neex kese lay def moom mi nga xam ne ran moo ne wa waqaahum rabbuhum azaabal jahiim suñu borom daal di leen fegal ko niñ ko gisa woon ci jotaay mu fagal leen mbugalum jahiim ah ñun de dañoo nekkoon doon tiit mbugal moomale de mañ nee ca kaw suuf amanna allahu alayna suñu borom nag daal dañuy xéewale xéewal goo xam ne àjjana gi dugguñu fi ndax suñuy jëf de borom bi moo ñu xéewalal jëf yooyu ñu man koo jëf ba pare mu nangu ko ba pare dugal ñu aljana du nguuraay kenn du suñu nguura de kon fa manna allahu alayna suñu borom daal di ñu mooy borom bi tabaraka wa taala xéewala ñu kaw wa waqaana waxat nañ ko mu daal di ñuy fegal adaba samum mbugalu tàngooru safara si nga xamante ni nii day lakk tam metti saxaar suñu tam metti ta lakkaate mu daal di ñu ciy musal muy musalum muy mbugalum mu ne inna ñun dañuy waxtaan balee ci seen biir naan inna ñun kunna min qablu nekkoon nañ lu jiitu bés bi fële ca na nad'uhu moom lañ doon jaamu di ko wéetal di ko sellal sa moom lañ doon ñaan sa moom lañ doon woo xamoon nañ ne innahu huwa ta moom borom boobu albarru mooy ci baax mooy ci nga xamante ne nii mooy ci nga xam ne moo dëggal ci li nga xamante ne nii moom la ñu digoon de waaye mooy ci nga xam ne moo ñeewante ci jaamam yi waaye mooy ci nga xam ne lu baax kese lay def ñi nga xamante ne ñoo ko nangu woon jaamu arrahimu ta mooy ki nga xam ne moom la yaay mu yërmandeem daal di yaatu fa zakkir léegi nag suñu boroom nag di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu ko nettalee li nga xam ne mooy xew yawmal qiyaam waa safara ak waa aljana mu ne nag waa Makka ñii doon weddi nga xam ne moo taxoon muy waat ci lële leen nag gis nga bu ñu génn ci seen kéeféer gi mbugal gi dina leen dal te kenn manu koo jañ mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme que yaa ngi suuf ñoom ñu ngi suuf ay fa dakkir fàttali leen ay waay xuppu leen fàttali leen sama fàttali gii di alquran sama anta te yow nekkoo ñoom dañ ne woon waaji ab dof la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ab dof la ab njabarkat la ab gisaane kat la suñu borom nag ne fa dakkir bu leen leen faale yow fàttali leen rek wama anta yow nekkoo bi ni'mati rabbika ci sa xéewalu borom jii muy nubu wa ji prophétie gim la defal yónni la nekkoo koo xam ne bi kaahinin koo xam ne ab jabaa ab gisaanekat la de wala majnun ta doom dof waaye am nañu dafa dakkir fàttalil fama anta yow nekkoo bi ni'mati rabbika wat naa ko ci sa xéewalu borom bu mag gim la defal bim la tànnee gënal la ci leneen lum bindul jox la ruugu nubu wageeg risaala ji yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam comme li mu waxoon ca saar bi nga xam ne ci la doon wax ci suuratul xalam loolu gisoon nañu ko mooy ne bi nga xam ne ci la doon wax loolu lu mel nii bi ni'mati rabbika mooy bi nga xam ne ci lañ ko doon wax dañ naan ay dof nga dof nga ak loolu noon nun wal qalami wa ma yasturun maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun am ñu ne comme loolu la waaw ñoo xam dañ ne waat la mooy ne fa maa anta yow nekkoo bi ni'mati rabbika waat naa ko ci sa borom bi nga xam ne moo la bind moo la moom moo la màggal bi kaahinin doo am jabarkat doo doo ab gisaanekat comme ñoom waa Makka niñ la koy tuumaalee de walaa majnun ta dof dof am yaquluuna wala ñoom waa Makka dañuy wax ne sha'irun yow mi ab poète nga mooy ab taaxuraankat nga koo xam ne day sadd ay way léegi nag def nañ lu ne ngir mu bàyyi ci wax suñu yàlla yi bañ ñoo tere li nga xam ne moom lañ fekkoon maam ak bàyyi waaye comme que wax nañ lu leen mu bañ kon nag tuumaal nañ ko ne moom gisaanekat la moo njibarkat la gisa gisaanekat la kaahin majnun dog la am wala boog yaquluuna mooy bal yaquluuna ñoom dañ doon wax loolu ah naan sha'irun moom ab njibarkat la poète kese la ah moom moo poète la gisaar fii la taaxuraankat la natarabbasu bihi raybal manun nañu ko xaare rek li nga xamante ne nii mooy mooy xew-xewu jamono yu metti yi nga xam ne dina ko dal mu faatu comme ni nga xam ne ñu ko fi jiitu woona ah, noonu lañ fi newoon duñu fontoo fii lañu faatu après dee daal di leen diggal ñu yeexaa ah, ñu continuer ñun waa Quraysh ci luñ newoon mooy boobu ñoom waa Quraysh dañ doon dañ doon utiliser liñ naan bâton ak carotte tay dañuy wax wax jura neex ñëw ngir man moo tax bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom ne woon waddu ñoom de mébét nañ lool law tudhinu boo nooyaloon fay noon ñu nooyal sa kaw loolu la mooy ne ñoom dañ doon utiliser waaye léeg-léeg ay duma ak i dóore ko fokkatal ak rayaati loolu lañ doon de bi nga xamante ne nag dañuy doon boole yooyu moo tax nag biñ demee nag ba xaw a xaat xam ne seen yi darul dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam montagne sax mënuñoo tere mu daal di def li nga xamante ne moom la ko boroomam digal ci jottali yi nga xam ne moom la ko yónnee léegi nag ko xaare ah, ko xaaral léegi xew-xewu jamono yu metti dal ko mu faatu dee ah kon suñu borom ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal tarabbasu wax leen ñoom waa Quraysh ñii ak képp fi nekk ci kaw moo tax yéeféer yi dañuy jàpp ne jullit ñoo yàq dund ji quoi ñoo tax adduna bi neexul te xamul ne bu fi jullit ñi yàlla day far suuf ndax mooy yonent bi alayhi salaatu wax ne suñu borom tuuti ak adduna bi lu dul am na ku fi nekk di wax allah allah allah te loolu mooy jullit ñi ñoom jàpp nañ ne kat ñoo leen xatal te wallahi bu borom bi dindi woon jullit ñi ci kaw suuf mooy day faat day day yóbbu yowmal xiyaam mooy taxaw moo jàpp na ne nit moom mooy musibaam ndekk kooku sax moo tax moom li muy am mu koy am kon mu ne yeneen ci balay saa saam ku wax leen tarabbasu moo dëgg ku leen xaar leen fa ma indi man maakum maa ngi ànd ak yéen minal mutarabbisiina bokk ci ñuy négandiku man li may leen di mooy yéen bu ngeen génnul ci seen kéefër gi mbugalum yàlla mi leen di laa maxaala kenn manu ci dara laa budda dina leen dal man loolu lay xaar ci yéen nag toog leen di xaar faat ma faatu ñëw am suñu boroom ne am ta'muruhum ahlaamuhum bi hada wala boog waa xalaat yi say mbir ba jàpp ne yow mii mooy saa'ir na quoi mooy kaaxuraan kon nga wala gisaanekat nga wala yow ab nga est ce xel yi ñoom dañoo xalaat ba wax leen loolu am hum qawmun taaxuun mooy am hum li am ba mooy hum ñoom ñii qawmun ay nit lañ yoo xam ne saaxuuna dañoo bew bëgguñoo dégg dëgg am yaquluuna wala boog dañuy wax te yii yëpp mooy dañ koy wax ay laaj lañu borom di wax mooy mooy laaj yoo ne réponse bi xam nañu tontu bi mooy laajoo kii la tawbiix la ngir wan ne cin ñi ngeen di def rek am yaquluuna wala dañuy wax ñoom naan taqawwala que yonent bi alayhi salaatu wasalaam alquran ji moo ko créé moo ko sosal boppam di waxal borom bi loo xam ne borom bi waxu ko bal li am ba des laa yu'minuuna ñii duñu gëm dara fal ya'tu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 mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin